Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullah fi kitaabihi Riyadu as-Salihin min kalaami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil baabil haadi wal arba'iin ba'da al-mi'atayn وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج waman kadaba alayya mutacammidan falyatabawwa maqcadahu min annaar rawaahu albuxaariyu rahimahullah kon alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci suñu jataay bii ñu génn xadis biñ mu joon gis ci suñu bunt bii di baabu fadlil ilmi muy chapitre deux cent quarante et un ñu gisoon xadis 1379 lañ ma joon gis mu ne wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala li Ali radiyallahu anhu fa wallahi la an yahdiya Allahu bika rajulan waahidan xayrun laka min humri an-na'am tey nag ñu war a gis xadis bi ci tegu woon bii moom masuñu koo gis contraire ak yi bi ñu fàttali léegi mu ne waan Abdullah ibn Amr ibn al-As mu ngi jële ci Seydina Mawlana Abdullah ibn Amr Amr doomi al-As radiyallahu anhuma di saxaaba doomi saxaaba radiyallahu anhuma anna nabiyya kana yonente bi alayhi salaatu salaam qaala nee na ballighu anni jottalil leen di ma di jëli ci leen ma walaw aaya même bu li ngeen may jottalil ab aaya la voilà loolu dinañ ci ñëw après insha allah wa hadithu te dee leen nettali an bani israil yu jële ci mbiru bani israil muy <laughs> gaa yi rek <laughs> doomu israil alayhi salatu wassalam min al yahudi wan waaw wala xaraj amul problème loolu dinañ ci ñëw lan lay tekki digg-dëgg waman kadaba waaye képp koo xam ne nar na naral ma waaw waxal ma lu du dëgg waxal ma lu amul man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mutaammidan waaw yow nekkul koo xam ne dañ laa doroge wala da ngaa dof wala dangaa nekk koo xam ne àndoog sa sago waaye dalaa neex volontiers nga naral ma waxal ma lu amul kooku fal yatabawwa na préparer waajal maq'adahu waaw siis ba nga xam ne moom lay installé wu place ba mu nga xam ne moom lay dëju minan naari ci biir sawara waaw ñu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko al Bukhari daal imaam al Bukhari rahimahullah léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaam Ahmadu ibnu Muhammad indi ko ci man qaala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-naar ak comme ni ko imaamul Buxaari indi ni eh, ballighu anni hmm? képp ku ma waxal lu ma waxut <laughs> kooku na préparer chaise bag ba nga xam ne moom lay riigu moom lay dëju ci biir sawara wal iyaazu billaah waaye na nga noonu al imaamu taalibeem beneen taalibeem daal imaam Abu Daawuda di taalibe imaam Ahmad ak at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' mu solo nañ al-imam al-Bukhari mu ngi ko di kitaabu mooy imam Muslim indiwul hadisu Ibn Amr mi bu dee leen da hadis yi mel nii dafa bari hadis yi nañ ko gis mutawaatir la liy wax ci fenal yonent way saa waxal ko lu amul na nga waajal siège ba nga xam ne dugg sawara fa ngay installé wu loolu hadis mutawaatir la mooy mbooloo bari ñoo ko jële ci mbooloo mu bari ñu jële ko ci mbooloo mu bari ba ci yonent bi alayhi salaam bi mu ngi ko di kitaabu ahadithil anbiya'i salawatullahi alayhim baabu ma baabun ma dhukira an bani israil mu ne hadathana abu asim muy ad-Dahhak ibn Makhlad rahimahullah muy ad-Dahhak ibn Makhlad ibn ad-Dahhak ibn Muslim ibn ad-Dahhak ash-Shaybani Abu Asim an-Nabil Abu Asim an-Nabil al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent dix ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana al-Awzaa'i mu ne ki ñu xabaare mooy al-Awzaa'i du Abdurrahmaan ibn Amr ibn Abi Amr Abu Amr al-Awzaa'i di faqiihu Shaam nekkoon ki nga xamante ne nii moom mooy kilifaay waa Shaam génn àddina l'an cinquante huit gane àddina entre quatre vingt am nañu ne quatre vingt huit waaye mu ngi génn àddina l'an cent cinquante sept wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne haddathanaa Hassaan ibn Atiyya mu nekk li nettal mooy Hassan ibn Atiyya Hassan ibn Atiyya al-Muharibi mawlahum al-Shami ad-Dimashqi rahimahullah génn àddina après cent vingt rahmatullah alayhi an Abi Kabsha moo ko jëlee ku ñu naan Abu Kabsha di Abu Kabsha as-Saluli ash-Shami rahimahullah kañ la génn àddina kañ la génn àddina dajuma ko rahmatullah alayhi an Abdullah ibn Amr mu jëloon ko ci Abdallah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'ayd ibn Sa'd ibn Sahm ibn Husays ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi Abu Muhammad ibn Abu Abdirrahman ibn Abu Nasir rahimahullah wa radiyallahu anhu di saxaaba di doomi saxaaba kañ la génn àddina dañ cee wuute wuute bu bari entre 63 ba 77 wallahu ta'ala a'lam anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala ballighu anni walaw aaya وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار voilà nii la ko al imaam indi euh, léegi bala ñoo ñëw ci biir xadis bi xadis bu mel nii en fait da ngay xam ne xadis bu mel nii xadis la boo xam ne <coughs> saxaaba yu bari dañ koo indi mutawaatir la imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullah mu ngi ciy wax li nga xam ne lu ama am solo la waaw mu ngi ciy wax lu ama am solo ci wàllu woowee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko solo bi nga xam ne ci lay wax ci kitaabul ilmi baabu ismi man kadaba ala nabi allah imaamul Buxaari dafa def kitaabul ilm téereb xam-xam baabu buntu ismu bakkaaru man kadaba ala nabi bakkaaru ki nga xam ne dafay dafa fenal waxal lu amul yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi mu daal di fay njëkk indi xadiis Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne laa teg mu ne dégg na yonent bay saa saa moom Seydina Ali amirul mu'minin wa rabi'ul xulafaa ar-raashidin al-mahdiyyin radiyallahu anhum mu ne dégg naa yonent bi saa saam naan laa takdibu alay fa innahu man kadaba alaya falyaliji naar allah saydna ali ibn abi talib mu ne dégg naa yonent bi saa saam mu ne wa radiyallahu an saydna ali laa takdibu alay mu ne yonent bi saa saam nee na bu leen bu leen ma fenal lool na dinañ ñëw am ñoo xam ne ay juhaal comme ci karamiya yi naan non loolu fenal la takzibu lahu bu ma ko kazaba lahu dina baax waaye kazaba alayhi moodul baax loolu ñàkk a xam dara la waaw la takzibu alayya bu leen ma naral bu leen ma waxal lu amul de fa innahu ndax dëgg-dëgg man kazaba alayya ku ma waxal lu amul man yonent bi alayhi salaam fal yali ji naar na dem dugg directement safara ta xam ne fa lay dugg moom dafa dem duggal boppam waaw na dem directement bu mu nekk laa bii di di xaar Allahu akbar allahu akbar fe waxal nga ma lu amul yow moom sawara mooy mooy mooy fu nga jëm après mu daal di teg hadith sayna Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu tamit di wax loolu waaw ne dégg na yonent bi alayhi salaam naan man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu min an-nar après mu teg ci hadith sayna Anas ibn Malik radiyallahu anhu allahu akbar fekk mu naan dégg na yonent bi alayhi salaam naan man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan naar képp koo xam ne tey na liñ doon wax sànq kenn mandilu la kenn joxu la lu la dof loolu la ci defal la lu tax àndoog sa sago wala nga ñàkk ànd ak sa sago daal di may naral ci loo xam ne yaa ko tey na waajal installé wu bërëb bi nga xam ne baa bi nga xam ne ci ngay installé wu ca biir sawara ginnaaw gi mu daal di ciy teg hadiisu naa Salama ibn Amr al-Akwa'i di Salamatu ibn al-Akwa'i al-Aslami moom itam mu ne mu ne mu ne yonent waaye saa nee na man la yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar képp koo xam ne waxal nga ma loo xam ne waxuma ko kooku na waajal préparer siis ba nga xamante ne nii ca lay wàcc ci biir sawara fa lay toog mu mujjee ko nag hadith Seydina wa Mawlana Abu Hurayra mu ne moom itam yonent bi alayhi salaam nee na fekk ci hadith bu gudd boo xam ne gisoon nañ benn côté bi ci wàllu gént gi mooy bi mu naan ku ma man ra'aani wa man ra'aani fil manaami faqad ra'aani ku ma gis ci gént man ngi gis fa inna shaytaana laa yatamathalu fi suurati shaytaani manula di niru lu ci sama forme après nag mu teg ci wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-naar képp koo xam ne waxal nga ma lu dëgg du du dëgg man yonent bay saa saa tey na nga waajal sa place bi ngay installé wu ci biir sawara léegi nag imaamul xaafis bi muy kii ci la wax lu am solo nii voilà fekk muy wax nag xadiis yi comme ni ko imaamul buxaari rahimahullahu taala daal di indi muy rangale bu am solo mu ne rattabal musannif ahadiisal baab bi tartiiban xasanan waaw li annahu badaa bi xadiisi aliyin waaw nekk du romb mais al musannif di al imaamul buxaari mi taalif téere bi daal daal dinay toftale buntu bi toftale bu rafet a rafet commencé hadith Seydina Ali indil nañ la ko comme ni mu ñëwee jeexale hadith Seydina Abu Hurayra radiyallahu anil jami' léegi nag mu ne alladhi fii al-ishaara hadith Seydina Abu Hurayra boobu nga xam ne day wax ci wàllu képp koo xam ne ku ko gis la fekk hadith euh, dane euh, euh, <laughs> képp koo gis ci nelaw moom nga gis mu ne xadis boobu la tëje bi nga xam ne alladi fihi al ishara ila al istiwa ila istiwa'i tahrim al kadhib alayhi sawa'an kana da'wa as-sama'i minhu fi al yaqza aw fi al manam mu ne loolu nag boo gisee xadis mu indi si imam al Bukhari jeexale xadis imam Seydina Abu Hurayra bi wax ci wàllu gént ba pare ne ku ma gis man nga ba pare waaye ne waaye képp ku ma fenal képp ku ma waxal lu noonu man yonent bi alayhi salaam képp ku ma gis man nga gis ndax seytaane du jël sama du manula di man waaye nag képp ku ma fi waxal lu amul te waxoon nañ taxawoon nañ ci foofu ne xadis boobu day artu ñi nga xam dañuy toog rek di di wax ay manaamaat naan gént nañ yonent bari saa saam gaa yi di trans ah! ski yëpp kat yonent bari saa saam nag di la xamal ne bés gis nga nga nar kàccal ci loo xamante ne nii moo xam moo yem sawaa'un kaana da'wa samaa'i minhu fil yaqaza mooy koo xam ne jamono yooyu la doon dund jamono yonent way saa wala après mu daal di woote ne moom daal na koy dégg aw fil manaam wala ngay nelaw ne da nga koo gént mu wax la dara wala nga gis ko loolu c'est la même chose mu ne waqad axraja al Buxaari xadiis man kadaba alayya aydan mu ne imaamul Buxaari du yii rek la ci indi fii de ci téere bi di saxiix bi indi na ci xadiis yi nga xam ne day wax képp ku ma naral man yonent bay saa saam aydan min xadiisil Mughira indi la ko xadiis sayna al-Mughira ibn Shu'ba mu ngi ci al wa huwa fil janaa'iz al janaa'iz ba yonent may saa saam naan képp koo xam ne mooy ku ma naral naral ma bokkul ak naral keneen voilà ndax moo gën a garaaw mu ne wa man xadiisi wa min xadiisi Abdullah ibn Amr ibn al-Aas bi nga xam ne moom lañ nekk nii voilà wa huwa fi axbaari bani Israa'il mooy kitaabul anbiyaa mu ne wa min hadiisi Waasila ibn al-Asqa'i wa huwa fi manaaqib Quraysh mu ne ni na ko dama beneen saxaaba muy Waasila ibn al-Asqa'i ci radiyallahu anhu wa jaloore waa Quraysh mu ne laakin laysa huwa bi lafdil wa'iid bin-naari sariihan mu ne hadiisu Waasila Waasila boobu nag nekkul ci loo xam ne dafa leer ci kàddu yi tëkkoo safara ci lu leer mu ne wattafaqa Muslim ma'ahu mu ne imaam muslim dëppoo na ak imaamul buxaari rahimahullah ala taxrij xadiis Ali wa Anas wa Abi Hurayra wal Mughira mu ne ñett ñeenti xadiis yooyu moom ñoom ñoo ko bokk solo muy xadiis Seydina Ali xadiis Seydina Anas ak xadiis Seydina Abu Hurayra ak al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anil jamii' mu ne wa axrajahu Muslim min xadiis Abi Sa'iid mu ne imaam Muslim it solo na xadiis bi nga xam ne mooy wax ko ma naral jële ko ci hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri al-Khudri aydan radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa sahha aydan fi ghayri sahihayn lay wax na la sahihayn hadith sahaaba yi nga xam ne ñoo bënde hadith boo xam ne yoneen saa sam danaan képp ku ma naral voilà gravité bi ci nekk waajalal sa kii safara wala moom mu tëkkoo loo xamante ne nii lu metti la loo xam ne mooy dal waaja ko def mu ne wa sahha wéy na wér na aydan fi ghayri sahihayn keneen téere yu lool ñaari saxiix yi min xadiis Usmaan ibn Affaan xadiis Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu taala anhu moom itam indi na xadis bu mel noonu wa ibnu Mas'uudin ak al imaam Abdallah ibn Mas'uud wa ibnu Umar ak Abdallah ibn Umar wa Abu Qataada al-Haaris ibn Rib'i radiyallahu anhum wa Jaabir ak Seydina Jaabir ibn Abdillah wa Zayd ibn Arqam radiyallahu taala anhu muy al-Ansaari mu ne wa warada kon di gis nga saxaaba yi yëpp wa warada mu ne rot na bi asaaniida ci ay tallale yoo xam ne xisaadin yu baax min xadiisi Talha ibn Ubaydillah ci xadiis yoo xam ne Talha ibn Ubaydillah yi jëlee nañ ko ci moom muy nettali yonent bay sa sam bi artu di wax ki nga xam ne moo koy mooy nar di kon naral lan moo koy dal mu ne wa Sa'id ibn Zayd di Sa'id ibn Zayd loolu boo seetloo wa Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah di Abu Ubayda ibn al-Jarrah hmm wa Sa'd ibn Abi Waqqas léegi yow lii boo seetloo mooy al asharatul mubashirina bil janna Seydina Ali gis nañ ko ci kaw Seydina Zubayr ibn al Awwam gis nañ ko moom itam xadiisam yooyu yëpp imaamul Buxaari indi na leen foofu radiyallahu anhum <laughs> gis nañ xadiis tudd na fii ne xadiis Seydina Usmaan ibn Affaan waaye tudd na xadiisu kan Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn lu bokk ci ñoom mooy ci ci mujj waaye Talha ibn Ubaydillah ak Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah am nga daan six ci ñoom a ngoog voilà six ci ñoom mu ngi noonu mooy ñi nga xam ne ñooy al-ashara al-mubashirina bil janna yi nga xam ne ñoom soloo nañ ko waaw waaye wa Sa'd ibn Abi Waqqas voilà mu ne wa Sa'd bi ne wa Abi Ubayda ibn al-Jarrah wa Sa'd ibn Abi muy setangoog xaalu rasulillah di nijaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam àddina ci ñoom mu ne wa abi ubayda kon wa sa'id ibn wa sa'id ibn abi waqqas wa mu'adh ibn jabal beneen saxaaba muy sayna mu'adh ibn jabal ba njiitu borom xam-xam yi wa Uqbatu ibn Amir da Uqbatu ibn Amir al-Juhani wa Imran ibn Husayn ak ah, Seydina Imran ibn Husayn wa ibn Abbas ak Abdallah ibn Abbas wa Salman al-Farisi ak Seydina Salman al-Farisi wa Muawiya ibn Abi Sufyan di Seydina Muawiya xalifa bi moom itam jëlee nañ ko ci moom doom Abu Sufyan wa Rafi' ibn Khadij ak Seydina Rafi' ibn Khadij wa Tariq al-Ashja'i beneen sahaaba naan Tariq al-Ashja'i wa Sa'ib ibn Yazid gis nañ ko fii lu bari ay hadiisam da Sa'ib ibn Yazid mi newoon talaal <laughs> mooy ca fële saniyatul wadaa'i biñ doon gatanu yonent bi saa saa maqdamahu min Tabuk wa Xaalid ibn Urfuta ak beneen saxaaba di Xaalid ibn Urfuta wa Abi Umaama di Seydina Abu Umaama al-Baahili wa Abi Qursaafa kooku it beneen saxaaba la radiyallahu anhu wa Abi Muusa al-Ghafiqi kooku beneen saxaaba la di Abu Muusa al-Ghafiqi wa Aïcha as-Sayyidatu Aïcha léegi nag imaam al-Haafiz mu ne fa haa'ulaa'i salaasatul wa salaasuuna nafsan nafsan min as-saxaaba mu ne li ma fi tudd nii te nga répété ko léegi loolu 33 bakkan ay nit lañ ci saxaaba yi radiyallahu anhu yoo xam ne soloo nañ xadiis bi jële ko conent bay saasaan bi wax gravité wu ko ko nara mu ne waral aydan an nahwu xamsiina mu ne nag lii xam nga nee na la kay càllala yoo xam ne yu wér la yi yoo xam ne xisaanin yu baax yoo yoo xam ne en dehors de saxiixayni saxiixayni tuddal naa la Seydina Ali ak ñoom Seydina az-Zubayr ibn al-Awwam ci waa al-ashara al-mubashiriin radiyallahu anil jamii mu ne waaye warada aydan an nahwi xamsiina ghayrahum bi asaaniid da'ifa mu ne jëlee nañ ko tamit ci yeneeni saaba yoo xam ne boo doole ñeneen yoo xam ne environ 50 juróom fukk yu xaw a tolloog loolu wala lu ko waaye nag ay càllale cette fois ci yoo xam ne wérul mu ne waan nahwin lool boo tegee min ashrina aaxarin yeneen yoo xam ne boo ko ñun ñu jota lim ni ah 33 yi ak 50 yi teg ak yeneen yoo xam ne 20 ñaar fukk yoo xam ne ñeneen bi asaani da saqita ci ay euh, euh, loolu nag ay càllala yoo xam ne nag moom dafa rot moom waaw mooy moom moom waxu mën a da'if ci c'est waaye daa daa topp sin dañoo gën a tee euh, ñàkk solo mu ne waqad yartana jama'atun min bi jam'i turuq mu ne nag daal dina yitteewu mbooloo ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu xadiis yu mag yi wattukatu xadiis yu mag yi ci daal di di dajale yoonu xadiis bii mu ne fa awwalu man wafaqtu waqaftu ala kalaami min hada Ali ibn al-Madini mu ne ki ma njëkk a daj koo xam ne moo ci wax ci ñu jiituñu mooy Seydina Ali ibn al-Madini di sëriñ Imaamul Buxaari Hayyatul Waadi mu ne wa tabi'ahu Yaqub ibn Shayba Yaqub ibn Shayba rahimahullah topp ko ci fa qaala moom nag mu ne ruwiya hada al-hadiis min ishriina wajhan an as-sahaaba min al-hijaaziyiin wa ghayruhum mu ne solo nañ hadiis bii de ci li nga xamante ne ñaar fukk ay wàll jëli ko ci ay saxaabam ci ñi dëkkoon Hijaaz ak ñeneen ñoo xam ne newuñu woon foofu mu ne summa Ibrahim al-Harbi ginnaaw Ibrahim al-Harbi wa Abu Bakr al-Bazzaar al-imaam al-Bazzaar rahmatullahi alayhim fa qaala kullun minhumaa ku nekk ci Ibrahim al-Harbi ak Abu Bakr al-Bazzaar rahmatullahi alayhimaa ñu ne innahu warada min hadiis arba'iina min as-sahaaba ñoom ñu lii de hadiis bii di wax ku fenal yonent way saa saa ko noonu rot na ci loo xamante ni lu tolloog arba'iina quarante euh, ci ay saxaaba euh, muy euh, ñeent fukk hmm? mu ne wa jamaa turuqahu fi hadha fi dhalika al asr mu ne dajale na yoonam yi ci jamono jii nga xam ne moom lay dund moom si imaam al hafiz mu ngi génnaat ne huit cent cinquante-deux ginnaaw gàddaay yonent way saa saa mu ne abu muhammad yahya ibn muhammad ibn sa'id moom fazada mu daal ci yokku qalilan tuuti mu ne wa qaala abu bakr as-sahabi sharihu risala voilà moom nag bu la ba sahabi tekkul ne sahaba yoneen saa sallam la de voilà sharihu risalatu shafi'i mi nga xam ne moom noonu la tuddoon mooy moo shara risala bu téere imaamu shafi'i boobu mu ne rawahu sittuna nafsan min as-sahaba mu ne solo na ko soixante euh, ci ay sahaba mu ne wa jama'a turuqahu at-tabarani al imam at-tabarani it doojale na yoon yi fa zada qalilan mu yokku ci loolu tuuti wa qala abul qasim ibn mandah mu ne al imam abul qasim ibn mandah rahimahullah mu ne rawahu akthar min thamanina nafsan mu ne solo na ko lu ëpp quatre-vingts ci ay saxaaba wa qad xarrajaha ba'du an-Naysaburiyin fa zaada qalila mu ne génn daal nay taxrij génn xadiis yooyu daal di koy toppaat lenn ci Naysaburi yu ne dëkkoon bilaadu Nisabur daal di ci yokku tuuti mu ne wa qad jamaa turuqahu Ibn al-Jawzi fi muqaddimati kitab al-mawdu'at fa jaawaza at-tis'iin mu ne imaam Ibn al-Jawzi Abu Bakr rahimahullah al-Hanbali di na koy def ci kitaabu <coughs> dajale na yoonam ci mawdu'at mooy téereem boobu di indi Euh, hadith yi nga xam dañ koo fomenté dañ koo créé dañ koo sosal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu indee foofu nag mu ne jaaw fa jaawaza tis'ina moom dépassé na quatre-vingt-dix juróom ñeen fukk euh, ci ay saxaaba yu ko indi yoon ay yoon yum ñëwee mu ne wa bi daalika jazama ibnu Dihya mu ne moo ci lool nag ci la ibnu Dihya rahimahullah daal di dogu mu ne wa qaala abu Muusa al-Madini mu ne abu Muusa al-Madini nii na yarwihi nahwu nahwu mi'atin min as-sahaaba soloona hadiisu man kadhaba alayya abdullah xadiisu képp ku ma naral environ cent ci saxaaba yi mu ne qad jamaaha ba'dahu al-xaafizaani Yuusuf ibn Xaliil wa Abu Ali al-Bakri wa humaa muta'aasiraan mu ne dajale na <clears throat> loolee ñaari xaafis yi di Yuusuf ibn Xaliil ak Abu Ali al-Bakri mu ne ñaar ñooñu nag suñu contemporain lañ mooy ñu ngi dund ak ñun ñoom waaw fa waqa'a li kullin minhumaa ku nekk ci ñoom naa mu daal di rot ci moom maa laysa 'inda al-aaxira nga gis fa lu newul ci keneen ki waaw mooy di nga gis fii niroo mais yoo xam ne yu kee am te newul fii mu ne tax tahsulu léegi di nga jële min majmu'i dhalika kullu riwayatun mi'atun min as-sahaba ala ma fasaltuhu min sahihin wa hasanin wa da'if wa saqi mu ne nag ci kaw noonu li ngay jële pour résumer di nga den nag ne jële nañ ko ci environ cent sahaba radiyallahu anhum loo xam ne mooy moom laa teqale ne mbir mi mooy yenn yi dañoo wér yenn yi xasan yenn yi wéradi yenn yi nag moom dañoo rob ñoom dañoo dépassé wéradi kese ma na fiha ma huwa fi mutlaq zammil kadhib mu ne am na ci woo xam ne du dafa nekk rek ci lu joyu di ŋaññ nar alayhi ci yonent bi saasaam di ko naral min ghayri taqyidin bi hadha al wa'id al xaas bañ koo wax ne euh, tënk ko ci lim ne fal yatabawwa maqaru min an naar na waajal préparé chaise bi muy toog bi safara mu ne wa naqala an-Nawawi mu ne al-imam an-Nawawi daal dinay rahimahullah toxal annahu jaa'a an mi'atayn min as-sahaba moom mu ne loolu jël nañ ko ci ñaar téeméeri saxaaba voilà wali ajli kasrati turuqi atlaqa alay jamaa na mutawaatir mu ne yoon yi nag ni mu bëree loolu moo tax lu bari mbooloo ci boroom xam-xamu xadiis yi ñu ne loolu mutawaatir la mu ne wa naazaa ba'du shaykh mashaayixinaa fii daalika waaw mu ne lenn nag ci suñu sëriñ yi xëccoo nañ ne loolu waaye xadiis bi kan moo leen ne loolu mutawaatir la li anna sharta tawaatur istiwaa'u tarafayhi ndax dañoo war a tolloo ci ñaari wàll mi wa maa baynahuma fil kasra ak li nekk ci digganteem nooy dañ laa bëgg wax mbooloo bu njëkk bi ñooy nekk ci digg bi ba ci fin bi ña ko mujjee solo lépp ñu tolloo loolu nag lay wax ne loolu nag loolu daanaka amul fii amul fii fii kulli tariqin ci yoon wu nekk boo jëlee par benn benn amul lool wa ujiba nee na nag non waaye tontu nañu leen ci suñu sëriñ yooyu di wax lool bi annal muraada mooy liñ ci jublu mooy bi itlaq kaw ni mutawaatir riwaayatul maj an majmu' min ibtida'i ila intihaa fii kulli as mu ne loolu tontu nañ ne mutawaatir lenn liñ ci jublu mooy. mbooloo mu bari ñoo ko jëlee ci mbooloo mu bari fam tàmbalee xadiis bi ba ni mu jeexe ci jamono ju nekk noonu la deme mu ne wa hada lii kaafin doy na fi ifaadatil ilmi que jariñe ne lii moom xam-xam la bu leer nañ ku na yonent bay saa saa wax lii doo ko faara waaw moo wax alayhi salaatu wassalaam waaw mu ne fa aydan wa aydan fa tariqu anas wahdahu qad rawa anhu adadun kathir wa tawaatarat mu ne waxuma dara sax waaye xadiisu sayna anas bi kese moom di jaar ci sayna anas soloo na ko mbooloo mu bari nekk mutawaatir ci ñoom waaw naam mu ne wa hadithu aliyin hadith sayna ali moom rawahu soloo anhu sitta six personnes min mashahir tabi'in wa thiqat ñi gën a euh, siiw ci tabi'in yi bokk ci ñi gën a dëgër ci ñoom mu ne wa kasa hadith ibn mas'ud naka noonu hadith ibn Mas'ud wa Abi Hurayra sayyidina Abu Hurayra wa Abdullah ibn Amr sayyidina Abdullah ibn Amr falaw qiila fii kulli minhumaa annahu mutawaatiran an sahaabati lakaana sahihan mu ne lii bu ñu ne woon ku ci nekk ci sahaaba yi ñu la tuddal nii que ne mutawaatir la mooy ñu baree ko jëlee ci moom mu yeneen ñu bari jëlee ko ci ñoom ba ni jamono ju nekk loolu day nekk lu wér fa inna al adad al muayyan la yushtaratu fil mutawaatir ndax du lim boo xam ne bu bu bu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu tënk boo xam ne loolu du sart ci mutawaatir mutawaatir nañu bari rek waaw am na nag ñoom dañuy diis comme ñoom imaamu Suyuti diis par diis jëm kaw yooyu moom amaana loolu waaye lii la imaamul Haafiz wax wax mooy lii dëgg bal ma afaadal ilma kafa lépp loo xam ne day jariñ ne lii moom xam-xam bu leer la ñoo xam ne dëppoowuñu ci loo xam ne mënuñoo dëppoo ci wax loo xam ne lii la alors que du loolu amul voilà xam ne di dëppoo këni lii moom noonu la demee woon loolu moomalu la nekk <laughs> kon nag mu ngi noonee voilà kon wallahu taala a'lam hmm? léegi nag mu jeexal benn mu ne wa amma ma naqalahu al-Bayhaqi an al-Hakim wa waqafahu annahu jaa'a min riwayat al mu ne kan taali imamu al daal di toxal jële ko ci sëriñam bi al-Hakim an-Naysaburi rahmatullah alayhima mu ne ba pare mu dëppoo ci moom que ne riwaaye man man kadaba alayya hadiisu man kadaba alayya dikk na ci fukk yi nga xamante ne ñoo ñu siiw ñi xaala mu ne walaysa fi dunya hadiisu ajmal ashar ala riwaayati ghayru mu ne te nekkul ci àddina benn hadiis boo xam ne fukk yi yooyu muy saxaabaay yonent bari saasaa bi gën a ma sayna Abu Bakar sayna Umar Usmaan Ali Talha Az-Zubayr Abdurrahmaan ibn Awf Saïd Saad ibn Abi Waqqas Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay Talha boo xam ne ñoom ñëpp dëppoo nañ burul bi voilà eh, mu ne faqad hu ghayru waahid mu ne loolu nag ku dut kenn ñëw na ci ginnaaw ne non lu tax ñuy wax li lakinna fi ma jama'ahu Ibn al-Jawzi waaw yoon yi nga xamante ne moom lañ jëlee ñoom dajale na ko fi nga xam ne imaam Ibn al-Jawzi wa man ba'dahu ñëw ci ginnaaw wa saabitu minha te li yooyu maa qaddamtu mooy li ma zikruhu voilà mooy li ma tudd voilà fa min as-sahih min as-sihah Ali wa Zubayr wa min al-Hisan Talha wa Sa'id wa Sa'd wa Sa'id wa Abu Ubayda wa min ad-da'if al-mutamasik tariq Usman waaw wa baqiyatuha da'ifa waxoon nañ la de façon wa saqit mooy da wax ne fekk lañu mooy du ñëpp mooy Seydina Abu Bakar par exemple déggoo ko fi Seydina Omar déggoo ko fi voilà <laughs> voilà mooy daanaka liñ limoon set lañ ko wax voilà Seydina Ali Seydina Zubair Seydina Talha Seydina Sa'd Abi Waqqas Sa'id ibn Zayd Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah Seydina Usman ibn Affan ñooñu de liñ limoon al-Hafiz wallahu ta'ala a'lam muy bahthun nafisun jiddan léegi nag ginnaaw kon lii <laughs> al imam daal di ñuy defal muy ne jazahullahu xayran ci wàllu taxriij bi léegi nag ñu ñëw ci suñu xadis bi muy xadis bu rëy rëy rëy mbir non wax ci moom mënoon nañoo jëlal ay ay waxtu waxtu waaye dañuy fexe tënk euh, comme que géebee gi jote li mu ngi jot li ñu dese daanaka set minutes la voilà <laughs> voilà kon mu ne léegi léegi nañ ñëw imaam al-Hafiz Ibn bi nga xam ne ci lay shara xadis bi xadis ay na Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu kitaabul ahadiisi radiyallahu anhu ma ahadiisul anbiyaa mu ne ballighu anni walaw aaya mu ne qaala al-Mu'aafa an-Nahrawaani mu al-Mu'aafa an-Nahrawaani benn sëriñ la woon boo xam ne mu ngi doon dundul année trois cent quatre-vingt-dix la génn àddina nekkoon koo xam ne rahimahullah sëriñ bu mag la woon euh, mazhabu imaam Abu Jarir at-Tabari moom la yoroon waaw moom la moom ci Tabari yu ne yi la bokkoon waaw xam nga amatul mazhab boobu moom al-Awzaa'i mi ñu doon tudd sànq ñoom Sufyaan yooyu yëpp seen mazhab amatul moom mii kilifa la woon ci téere boobu al-Jaliis al-Jaliis wal Aniis noonu la ko tuddee imaamul Haafiz nag danay ne qaala al-Mu'aafaa fi kitaabihi al-Jaliis mais al-Jaliis wal Aniis la lahu mu ne bi nga xam noom la bind mu ne al-aaya fi al mu ne aaya boobu balli waan nii yoneen saa xam na ne jottali leen walaw aaya même bu dee ab aaya waa loolu mooy lan mu ne al aaya fi mu ne aaya ci langue arabe étymologiquement la ala salasati ma'an dañ koy joyal jublu ci ñeent ñetti maanaa bi ñu njëkk alaamatul faasila mooy li nga xam ne mandarga la boo xam ne day teqali mu ne beneen wal ujubatul haasila li nga xam ne day lottuloo day yéemuloo nit ñi lottuloo leen alxaasula bi nga xam da ciy am ñetteel bi mooy wal baliyatu la loo xamante ne nii mooy musiba goo xam ne bu yàlla teg wala bu dal wala goo xam ne gu nit daal di teg beneen mbokku nitam la. mu ne fa minal awal bu njëkk bi nga xam ne mooy wane ne mandarga bu leer naññ mu ne mooy bi borom bi tabaaraka wa taala wax ci alquran ne ayatuka alla tukallima an-naasa thalathata ayyamin illa ramzan voilà fekk mu naan ayatuka muy Seydina Zakariya li nga xam ne ci la doon ñaan boroomam li nga xam ne mooy mu may ko doom waaw lim naan qaala rabbi ij'al li aaya waaw mooy Seydina Zakariya la doon wax ngir bañ a guddal yàlla yàlla dooma defal mandarga